ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa ala doon ñu nettali keroog circonstances yi nga xamante ne moom la alayhi salaatu daldi digle ngir ñu génn li ghazwi Rum mu fekk muy jamono ju tàng jër canicule un temps caniculaire mu daldi suuf si wow koŋ nit ñi nekk ci ay mettit moo taxoon mu ne wa dhalika fi zamani usrati nnaas wa shiddatin min al har wa jadbin min al bilaad waaye wa xiina taabati thimaar jamono ji nga xam ne nag bi muy ñëw fekk na garab yi ñor tàndarma yi ñor fekk tàndarma yi ñor nit ñi bëgguñoon lu dul nekk ci seen tool yi ci seen kër yi ci jamono jooju ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëgalee saxaaba mi radiyallahu anhum wa ardaahum ala wajhin ghayra ala wajhin ghayri bu wuteeg mi nga xam ne moom lañ ko xame woon muy fim leen waxe ne xare bi lii la la leen ne ci Rome lañ jëm romain yi wa axbarahum annahu yuridu ar-rum te imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi waxoon nañ la xadiis mu ko jële woon ci imaam az-zuhri ak ki nga xam ne ñeenti ci sëriñam yu mag yi ñi gën mag ci sëriñam yi la ko jële muy imaam az-zuhri ak seydina yazid ibn rumaan ak al imaam abdullah ibn abi bakr ibn amr ibn hazm ak ki nga xamante ne ni mooy Aasim ibn Umar ibn Qataada ci sëriñam yooyu la jële woon xadiis bi ci ñoom la ko nettale woon moom imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ñun nag agsi woon nañ fi nga xam ne mooy Ah, li taxoon mu ne li taxoon sëriñam yi ne li taxoon yonent bi alayhi salaatu wa daldi koy yëgal jullit ñi noonu leeral leen léegi destination bi le bu'd shaqqa wa shiddati az wa kathrati al-aduw ndax distance bu sori bi ndax Tabuk ndax Tabuuk dafa sori waaw Tabuuk dafa sori waaye pas lool rek wa shiddati zamaan ak tarwaayu zamaan bi mooy jamono jooju ni meroon waaw waaye wa kathrati al adu alladhi yusmadu la ak bariwaayu noon bi nga xamante ne ci ñoom lañ bëgg a jëm muy waa waa ruum muy waa ruum léegi nag ñu war a continuer foofu la ñemoon ba léegi ci càllale biñ gisoon waxoon nañ dinañ def taxrij bi inshaa allahu taala imaam ibn Isxaaq di continuer mu ne fa qaala rasulullahi ndax lan lañ posé woon bala ñu jàll ginnaaw bi mu yëglee lii waxoon nañ ne am na ñoo xam ne da leen di gis en aparté daldi leen yëgal li nga xamante ne ni mooy li nga xam ne moom la gis te moom la jël décision bu ferme mooy xarek dromé yi loolu am na ñoo xam ne da leen doon gis par kenn di leen ko wax ginnaaw bi mu ko leeralee ñépp ñu ne woon après ana lan mooy réaction nit ñi est-ce que dañoo d'accord wala boog dañoo wane seen ñàkk d'accord sëriñu imaam ibn isxaaq yi ñu ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam wax zaata yawmin wa huwa fi jihaazihi wa huwa fi jihaazihi dhaalika lil jadd ibn qays ahadu bani salima yaa jaddo hal laka alaama fi jilaadi bani alasfar fa qaala yaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam awa ta'dan lii wala taftinii fa wallaahi laqad arafa qawmi annahu maa min rajulin bi ashaddi cajaban binnisaa'i minni wa inni axshaa in ra'aytu nisaa'a banil asfari an laa asbir ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam fekk mu ngi ci waajtaay yam gi nga xam ne moom la ne woon ngir ghazwatu Tabuk ghazwur mu ne dafa wax benn bés fekk mu ngi ci préparatif yi wax ku ñu naan Al-Jadd ibn Qays ahadu bani Salim bokkoon kenn ci ponkali kilifaay waa banu Salima yi newoon kenn ci ponkal waa bani salima mu ne ko yaa jaddu mooy aljaddu ibn qays mu ne ko yaa jaddu yow aljadd hal laka alaama fi jilaadi bani al-asfar laaj la waaw aljaddu ibn qays mi mason nañu gis ay mbiram ah, bi nga xam ne waa lansaar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf leen a masoon a laaj comme ni mu newee ci saxiix bi bi mu leen laajee ne leen lenn ci waa lansaar di waa banu salima di ñoom tribu bi ñoom say clan wu ñoom Seydina Abdallah ibn Amr ibn Haram walidu Jaabir ibn Abdillah mu laaj leen ne leen man sayyidukum ya bani Salima ana kan mooy seen sang lii nag lu yàgg la mooy ca début ba ñuy dajeeg ñoom ca Aqaba ak yooyu période yooyu la woon ak début wi côté yooyu mu ne leen man sayyidukum ya bani salima ana kan mooy seen sang yéen tribu des bani salima le clan des bani salima min al ansaar qaalu ñu ne ko al jadd ibn qays suñu sang di suñu kilifa mooy al jadd ibn qays ala anna nubaxilo sauf que bon dañoo gis ne moom nag dafa nay quoi mooy suñu sëriñ mooy suñu kilifa mais nag kilifa gu nay la yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen woon wa ayyu daa'in adwa'u min al-bukhl walakin sayyidukum al-fata al-abyad al-ja'd Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur ah c'est après après la après la pas pas temps temps temps nekkul woon temps Aqaba boobu mu ngi woon Medina yonent bi alei saatu laaj leen ne leen man sayyidukum ya bani salima ñu ne ko Al-Jadd ibn Qays sauf que nag ñun daal ñun ñépp gis ne dafa nay quoi suñu njiit la mais nag moom dafa nay yonent bi alei saatu salaam ne leen ban ban jàngoro moo gën ana ban jàngoro moo gën a garaaw li nga xamante ne mooy ak nay ne leen ki li am ba des seen sang mooy jeune bu weex bi ki nga xam ne mooy ah, Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur hal tu hal hal tudhakkir ah, man huwa al-Bara ibn Ma'rur al-Bara ibn Ma'rur sayyidu al-ansaar al-Bara ibn Ma'rur waaw boroom qad warithnaaha kaabiran al-harb qad warithnaaha ah, xaabiran an kaabir comme nañ ko gisoon ca ja ca ca Aqaba moom al-Bara ibn ma <coughs> ibn Ma'rur radiyallahu anhu bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom lañu jëkk a gis seen tarjama euh, moom moomu nga xam ne Seydina al-Bishr ibn al-Bara mooy karawam dafa xaw liñ naan bu crêpe lañ koy wax moo tax mu ne al-Ja'du Bishr ibn al-Bara ibn moom nag la Yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi wax benn jour bi muy waajal ghazwatu Tabuk ginnaaw bi mu ko yëgalee ñépp mu ne ko hal laka yaa jaddu hal al-'aam fi jilaadi Bani al-Asfar ne ko yow jadd ndax gis nga jamo mooy at mi est-ce pare nga ngir xare bi nga xam ne moom laay waajal ngir dal xare ji laale ak waa banul asfar mooy romain yi waaw loolu lañ leen doon woowe banul asfar al asfar mooy ñu mboq ñu doom ñu mboq li fa qaala aljadd ne ya rasulallah awa ta'dhanu lii wala taftini fa wallahi naan yé yeneen sa salam waay waay waay awatazanu lii waay wala taftini te nga maa bañ jox ndigal ci may fekke xare bii nga nar a jëm wala taftini te bu ma teg ci fitna waaye yonent sallallahu alayhi wasallam yàlla na bu ma teg ci fitna <coughs> hein ndax xare bii ngay wax li tax manu duma fa mën a dem te bëgguma nga jox ma ndigal parce que damay ragal boo ma joxee ndigal ci fitna laay dugg de yonent sallallahu alayhi ci fitna laa jëm de boo may jox ndigal may tàbbi ci fitna lu ko waral mu ne lu tax fa wallaahi mu wat fa wallaahi maa ngi wat ci yàlla man aljadd ibn qays ha laqad arafa qawmi samay ñoñ di waa banu salima ñoo ma gën a xam xam nañu wat naa ci yàlla ñoom xam nañ ne annahu maa rajulun amul benn góor waaw maa rajulin bi ashaddi ajaban bin nisa'i minni amul kenn ci góor ñi ku ma gidda gina tar ak xemmeem gu ma xemmeem jigéen ñi waaw mooy buñ ma yéem mooy man moom muñ jigéen laa manul mooy jigéen moom moo gisee surtout mu rafet non bu scientifique rek man c'est fini quoi man aljadd quoi yeneen saa salaam man bon man jigéen bu rafet manuma koo muñ de samay ñoñ waa banu salima nga xam ne maay seen sang wallahi wat naa ko ci yàlla xam nañ ne amul kenn ci góor ñi ku gën a tar ni ma soppe jigéen ñi ko moom ku kooku wa inni taman nag aljaddu wa inni taman aljadd nag yow yonentu saa salaam axsha in ra'aytu nisaa banil asfar an laa asbir man nag boo comme que nii laa mel te wat naa ko ci yàlla samay ñoñu ma gën a xam te xam nañ lii ci man man nag damay ragal boo ma yóbboo foofu la ci xare bii nga jëm in ra'aytu bu may gis nisaa banil asfar jigéenu romain yi bu may gis tubaab yi sawaay tubaabees yi bu ma leen gisee mooy ñi dëkk foofu <laughs> Constantinople ak waa Sham mooy bon mooy euh, pas ay tubaab lañu woon ñoom kese ah mooy amoon na ay tubaab amoon na ñeneen waaw mais ñooñ bu ma leen di gis noo ñooñ moom bu ma leen di gis di tubaab bi ci fitna moom eh damay ragal in inni akhsha de in ra'aytu nisaa banil asfar an la asbir ma bana muñ de ba xare ba ma fa yóbbu woon bu may gis jigéen ñi mooy dinaa fexe ba am lu ma séq ak ñooma ah, te problème bi lépp loolu la nag ah yonent saa salaam man de lii moo ma jaaxal ci xare bii nga naan ma est-ce que pare naa ngir bokk ci ñu ne fa a'rada anhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qaala qad adintu lak yonent salaam daal di koy dummóoyu ne ko jox naa la ndigal ngir nga bañ a dem waaw awa ta'zan lii tee nga maa waaw mooy yàlla tee nga maa jox digal ma bañ a fekke xare bi waay wala taf te nii te nga bañ maa fitnaal ci yóbbu goo may yóbbu waaw ndax kat sama problème mooy lii ñàkk mën a muñ jigéen daal mooy mel noonu waaw <laughs> am na nit ñu mel noonu waaye moom mii nag <laughs> eh, mooy lii waxin la rek waaw waxi mag la rek ngir bëgg a génn ci mbir mi waaw ngir bañ a fekke ji xare bi ndax jamono ji moom wax dëgg yàlla c'est pas approprié quoi mais lii nag ab genre genre genre fausse kii la euh, nu mu tudd raison wala justificatif boo xam ne waaye waaye moo tax mu ñëw ne awata den nii te nga maa jox ndigal yeneen saa salaam ma bañ a fekke xare bi wala taf ci nii te bu ma fitnaal ci yóbbu ma fële waaw yonent ma lay saa muy fitnaal nii ah? moom mooy fitnaal doomu aadama mooy fitnaal xeetam <laughs> yonent mi aleyhi salaatu salaam arada anhu daal di koy Ruumaan ak Abdullah ibn Abi Bakr ak Asim ibn Umar waxoon nañ la ne moom waxoon na ci boppam ne ñenn ñi am na yenn yoo xam ne ñenn ñi di nettali nettali na ñu keneen ki nettaliwul walla kenn ki mu ne fa ñu ne fa fil Jadd ibn Qays nazalat aaya mu ne nag ci al Jadd ibn Qays mii ci la aaya bii daal wàcc mooy ban aaya ci suuratu Tawba aaya 49 aaya 49 mooy fi suñu boroom di wax ñu ne al aaya ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa minhum man yaqulu zan lii wala taftinni waaw suñu boroom ne yonent bi aleyhi salaam wa minhum mooy am na bokk na ci naafiq yi ndax fii waxoon nañ la kii bi mooy al al eh, nu mu tudd saar bi mooy al faadiha mooy saar bi nga xam ne dafa wuññi secret yi naafiq yi dévoiler li nga xam ne moom lañ doon nëbb ci mbon ak tamit li nga xamante ne moom lañ doon gëmloo poudre aux yeux bi nga xam ne moom lañ doon sotti nit ñi jàpp ne ñu ko defee rek daldi euh, genre magie yooyu bëtu nit ñi ñu gis ñoom liñ bëgg nit ñi gis mais duñ leen won dëgg-dëgg ñooy ñan yeneen waxoon nañ la saar bi dafa jàpp wa minhum wa minhum di leen di leen di leen mais di leen di leen xoos di leen wane di den dévoiler li wane seen caay-caay yi ñoom naafiq yi ñu def keroog ghazwatu Tabuk ba ni nga xam ne benn ñépp leen xam léegi moo na Al-Jadd ibn mi ci moom ñu ne ci la aaya bi wàcc wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne yaqulu mu nga naan izan lii ay waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam jox ma ndigal ci ma ma fekk xare bi Tabuk wala taftini te yal na bu ma fitnaal ci yóbbu ga may yóbbu may fekk xare ba ndax lan man manuma amum jigéen amul benn góor boo xam ne sama tar sopp jigéen ñi ba ñàkk mën a mën sama plaisir sexuel ci boo dafa dafa kawe te il suffit ma gis jigéen bu xaw a kii rek mooy mu déclenché wu te loolu nag damay ragal nga yóbbu ma foofu te boobaa problème day am ne suñu boroom nag wàcce aaya bii ci ñoom ne ñoom nee nañ loolu la ñuy wax waa ji loolu lay wax am na ci ñoom ñu naan man yaqulu dan lii jox ma ndigal wala ma toog wala taftin nii te bu ma fitnaal di ma génn may dem ci xare bi suñu boroom ne alaa waa wee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen fil fitnati saqatu ñoom fitna dañ doon daw nee na fitnaay boppam ngir parce que moom dafa am problème mu muñ jigéen fitna boobu la doon ndaw nee na mais fitna bi mu tàll bi moo gën a rëy mooy fitna wax li nga xam ne mooy lu amul la waaw tekki ñu tàbbi ci <laughs> ci fitna gi gën a rëy mooy wax gi mu wax waaw waaw fitna moo ko gën a garaaw loolu yéeme na wa inna jahannama te safaraaw jahannama la muhiitatun aji luy wër la luy pekk la bil kaafiriin ak yéeféer yi waaw ñu ne ci moom la wàccoon moo tax al-Jadd ibn Qays euh, mooy xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am ñu ne sii moom naa naafiq la naa féq la kay am ñu ne noonu mujj na tuub après sellal naa kii na mais daal wute la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim hein li leer moom alxuraan wax ko yàqu alxuraan mu leer muy lii te boroom xam-xam yépp ñoom ñoom imaam az-Zuhri ñuy dañ ne ci moom la wàcc am na ñeneen ñu ko soloo comme ni ñu koy gisee après même bu dee ne du sa riwaay boobu lañuy ñuy dëgërale wax ji waaw mooy ñoo moo tax euh, dafa am wuute même ñiy def euh, taraajim yi comme ñoom al imaam al xaafis ibn Hajar loolu lañ souligné que ne moom dafa am ñu ne tuub na am ñu ne tuubul moom maata naafi munaafiqan waaw waaw léegi. Euh, mooy kon waxam ji lan lay tekki mu ne ay in kaana innama xashiya al fitnata min nisa'i bani al asfar wa laysa dhalika bihi mooy ne bu dee in kaana xashi innama xashiya al min nisa'i bani asfar mooy bu dee moom nee day daw fitna gi nga xam ne moom la ko jigéenu romain yi bu leen gise fitna gi ñuy jur ci moom te walaysa dhalika bihi te loolu nag mooy mbir moomu waru ko te tamit moom loolu neewul sax ci moom fama saqata fiihi min al fitnati akbar li mu tàbbi ci fitna moo gën a rëy bi taxallufihi an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa raghbati bi nafsihi an nafsihi yaqulu ta'ala wa inna jahannama wa inna jahannama la min wara'ihi waaw ah ñu ne mooy riwaay imaam ibn ba léegi mais eh, mais moom li muy daw li mu tàbbi moo gën a rëy mooy lan wuute bàyyi yonent bi aleyhi salaatu salaam ca naaju tàngoo mu dem xare ji moom mu nekk ci kër gi ba pare war raxbati bi nafsihi am nafsi waaw préférer boppam hein ci intérêt yi nga xamante ne en tant que jullit loolu la waroon a taxawee muy ànd ak yonent bi alayhi salaatu fi shiddati fil fil fi euh, euh, fi shiddati wal liinati buy sedd ak buy nooy buy kii yépp mu ànd ak moom waaye déedéet mu ne te suñu boroom nee na wa inna jahannama la min waraa'i te jahannama mu ngi ci ginnaaw wam euh, léegi ci nii mooy ne lii nii boo demee imaam at-Tabari yi daal dina koy solo li ne mooy eh, kii yi ñu am wa inna jahannama la min wara'i waaye lii du aaya bii aaya wax wa inna jahannama la muhitatun bil kaafiriin wa minhum man yaqulu taftinii alaa fil fitnati saqatu ha wa inna waaye du wa inna jahannama la min waraa'i ci nusaxu imaam ibn Isxaaq ci siiratu ibn Hishaam li yoo fi ne waaw loolu nag beneen aaya lay niru bi mu naan min jahannama wa yusqaa min maa'in sadiid yatajarra'u ci suuratu seydina ibrahim alayhi afdalu alayhi salaatu wassalaam ñu ne wa qaama qawmun min almunaafiqiin ba'duhum li ba'd waaw ñu ngi kon ci réaction naafiqi côté naafiqi lañ ne ñoom moo tax bu lislaam wootee ñay njëkk a tëb kàddu ya ngay jël ñu gën a rëy rek bu lu lislaam wax loo xam ne ña nga jóg njëkk a jëp bu daanaka ñooy naafiqi ñu njëkk a tëb di di di ne noo wala di uti ngànt boo seetloo ñoom ñooy naafiq yi waaw ñoom moom naka la yeneen saa salaam wax lii wa qaala qawmun min al wax qawmun ay nit min al munaafiqiin ci naafiq yi lan lañ wax ba'duhum li ba'd lenn li wax lenn ñu ne laa tanfiru fil laa tanfiru fil xar hé bu leen génn laa wax di dem ci tàngoor wii waaw mooy ñu daje seen biir ñoom mooy naafiq naafiq dafa garaaw te wal iyaadu billah nit ku moytuwul ku moytuwul te ñàkk naafiq moom li la ko mooy cause principale naafiq mooy ñàkk dëggu kese naafiq son problème principal mooy dëgguwul ci lenn waaw te dul wajhayni la ndax dafa bëgg xar kanam bi muy wane fii ak bi muy wane fee bokk bi ñu nee seen biir waaw bu ñu nee génn qaalu amanna wa idha xalaa ba'duhum bu ñu weetee seen biir nag lii lii lañuy wax mooy lan wa qaala qawmun min al munaafiqiin li ba'd laa tanfiru fil har waaw tax ñu wax ko zahadatun fil jihad ñu naan gaa yi ñu ñu ñu daje après bi yonent salaam di nekkee ci préparatifs yi yëgal mbir mi naafiq yi daje di wax seen biir ya yarhamukallah naan ne ñuy waxante la tanfiru fil harb zahaadatan fil jihaad wa shakkan fil haqq wa waaw lan moo tax ñu wax ko zahaadatan fil jihaad ngir daw zuhdu mooy dëddu jihaad gi gi gi suñu boroom gi yonent ba lay saab saab woote loolu kesee tax wa shakkan fil haqq am dengi dengi sikki sàkk ci dëgg gi nga xam ne moom la yonent ba lay saab saab indi muy lislaam looloo leen poussé waaye wa irjaafan bi rasulillah sallallahu fexe di dàqloo di soriloo nit ñi yonent bi alayhi salaam waaw allahu akbar gaa yi ñoo graw gaa yi ñoo graw waaw moom lay wax la in lam yantahi al munaafiquun wal murjifuuna fil madinati la nugriyannaka bihim waaw gis nga gaa yi naafiq bu ñu moytuwul ak gaa yi nga xam ne dañuy xërtal nit ñi fexe luy tax luy luy tax nit ñi di gën a di gën a sori l'islam mu ne moom na doon wax foofu gisoon nañu ko ci suuratul kële euh, bi ñuy gis xandaq euh, euh, waaw daanaka saa su ne rek daa leen munaafiquun daal di daal di génn waaw looloo tax ñu def lii mu ne fa anzala fa anzala allah buur yàlla daldi wàcce buur yàlla subhaanahu wa taala bi ñu waxee lii mu daldi wàcce aaya ab ab ab aaya ci suuratu tawba ba léegi moo tax mooy suuratul faadixa al faadixa waaw moo de waaw moo leen di ñoom naafiq yi suñu boroom wàcce aaya fa anzala allahu tabaaraka wa ta'ala fiihim wa qaalu laa tanfiruu fil har qul naaru jahannama ashaddu harran law kaanuu yafqahuun falyadhakuu qaliilan walyabkuu kathiiran jazaa'an bima kaanu yaksibuun Allah bi nga xam ne kon ci lañ def lii di waxante seen lii nekk seen biir parce que xam nga <laughs> te li ci yéeme mooy bu ñu moy mooy ku dëgër sax boo moyul dinañ la xëccaale ndax ñenn ñi dañuy am opinion bu rafet ci ñoom jàpp ne boo kilifa gu toll nii moom xanaa nag munaafiq loolu la Abdullah ibn Ubay mu ngi ci ci ñoom la boo ko ay nii si mu ngi liggéey mu ngi liggéey ci murjifuuna yi ñi ñi ñi ñi ci la bokk ñi yee fitna ci biir jullit yi waaw nga xam ne ñoom moom jullit ñi nekk ci jàmm lañuy bañ mooy il faut ñu yee dara dugal benn kàcc gu rëy goo xam ne moom lañuy ruux ci biir nit ñi ay rumeur ak wax yoo xamante ne yu ñaaw nga xam ne fu mu jaar bu bu mbooloo yépp toppee li ñu wax rek foo jaar mbëkkante clash dina am diggante jullit ñi suñu boroom wàcc aaya bi wa qaalu mu def waale leen xam nga seen biir lañ ko doon wax mooy seenu petitesse seenu bassesse seenu tuuti seenu xaqaara tax nañ ak seenu ñàkk gëm jox yàlla dara gëmuñ ne sax existé ma tax nañu jàpp ne ñoom lañuy wax fële buñ nee en aparté seen biir nekk nekk xaw ma wiclo di waxante seen biir buur yàlla loolu du ko wax yonente saa sala man ko xamal suñu boroom ñu ne waqaalu mu wàcce ci ñoom fiihim fa anzala allahu tabaraka buur yàlla mi nga xam ne barkeel na te te kawe na wàcce ci ñoom aaya 82 ci suuratu Tabuk ci suuratu Tawba mu ne waqaalu yow yonent mi aleyhi salaatu salaam yëgal naafiq yi ma lay dévoiler boobu ba léegi déggal liñ la wax waqaalu nee nañ laa tanfiru ñu ngay waxante seen biir naan laa tanfiru fil har mii fan ngeen jëm bu leen génn ci tàngoor wii canicule bii lu ngeen di génn fu ngeen jëm di waxante seen biir eh il faut nag ñu xam li ñuy defar ah. ñun bu fi kenn génn la ban yow tàngoor wi ma ne tàngoor wii fu ci bu fi kenn jëm bu fi kenn dem laa tanfiru bu leen génn di dem mu bëb rekk mbooloo jëm ci ci tàngoor wii muy xareem bii muy woote suñu boroom nag ne leen qul yonent saa salaam tontu leen ne leen naaru jahannama safaraaw jahannama takku takku safara bu jahannama ashaddu moo gën a tar xaram moo gën a tar takk takk ko fii waaw ñoom lii lañuy wax mais ñoom xanaa dañoo wéradi xoolal xadiis bi nga xam ne moo nekk ci saxiixayni muy xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yonent bi aleyhi salaam ne naaru bani aadam allati yuqiduuna naari jahannam loo mu ne gis nga safara yi ngi am nii li ci taal fëy ñu am fëy benn parti la ci soixante-dix parti ci safaraw jahannama waaw ah léegi loolu kon yow ko loolu kay moo gën a tar xanaa loolu kay moo gën a tar xul mu ne leen kon wax leen ne naaru jahannama safaraw jahannama ashaddu moo gën a tar xarran ak lakkat lakk law kaanu yafqahun bu doon ne dinañ dégg am nañ xel di dégg sew saw di dégg saw am saw saw dégg dégg tey dégg fiq waaw bu doon ñu seenu dégg dégg sew te ñu xam ne safa mooy al aaxira ak àddina dara bokkul du ci côté xéewal yi côté xéewal yi loo gis àddina loo gis àddina loo gis àddina ci xéewal bu ya nekk alaaxiraa ko ëpp fuuf àjjanaa ko ëpp waaw walal aaxiratu xayrun wa abqaa walal aaxiratu te alaaxira xayrun moo gën fopp waaw waaw te loolu a'dattu li ibaadi saalihiin a'dattu li ibaadi ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla te di ko topp maa laa aynun ra xadis xadis euh, euh, mu tudd xadis qudsi boroom ne waajal naa prépareel naa sama jaam yi maa laa aynun raat Allah maa laa aynun ra'at waajal naa leen loo xamante ne ni bët gisu ko a'dattu li ibaadi saalihiina maa laa aynun ra'at wala udunun sami'at rafetaayam bët mësula gis taa lu taaroo noonu benn bët wala udunun sami'at te nopp mësula dégg ci ñuy dégg yi ma leen préparé biir aljana sama jaam yi loo xam ne nopp mësu koo dégg ci lu neex waaw wala xatara ala qalbi bashar te masula rot ci xol bi def waaw iqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ah mu ne liir leen jàng leen bu ngeen bëggee ci suuratu sajda waaw ci suuratu sajda ci suuratu sajda li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax foofu la ci alquran fala ta'lamu hein fala ta'lamu xamul nafsun benn bakkan maa uxfiya lahum li ma leen nëbbal waajal leen ko min qurrati ayun ci luy dalal seen bët luy seral seen bët waaw xadiis boobu muy xadiis sëy naa Euh, kii la muttafaqun alayhi imaam muslim ak imaam imaam al buxaari ak imaamu muslim ibn al hajjaaj al qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi nañ ko mooy xéewalu aj du xéewalu àddina amul lenn lu ci niroog xéewalu alaaxira waaye it mbugali àddina amul dara lu ci niroog lu jege dara biru alaaxira kon kay ñoom lii ñuy wax xamuñu waqaalu ñu naan laa tanfiru bu leen dem di génn fil xarde ci tàngoor wii fu ngeen boroom ne yow yonent bi tontu leen wax leen ne naaru jahannam safaraaw jahannam ashaddu moo gën a tar xarran lakk-lakk law kaanu yafqahuun bu doon ne xam nañ fal yadxaku qalilan wal yabku kathiran jazaan bima kaanu yaksiboon léegi nag fal yadhaku kasiiran qaliilan bàyyi leen ñu ree mais nag nañu ree dànk nañu ree lu néew te xam ne seen ree yooyu day soppaleku ay jooy wal yabku te dinañu jooy kasiiran lu bari nañu reetaan nañ leen reetaan fii waaw naan regardez-moi ces fous de Dieu waaw xam nga wax yii nii dañ koy dégg ba léegi ñoo xam ne yow moom bu dee ngëm yàlla ñoo la gën a gëm yàlla bu dee rien que appliquer rek li ñuy appliquer ci yow yow yow léeg-léeg wane ne jullit nga sax bëggoo ñu xam ne jullit nga ci yenn milliers yi heure bu la neex ngay julli heure bu la neex doo julli waaw koor gi daanaka xiifal kese nga ko def te terewula yu bon yépp nga koy def wallahi ta téereb alquran masoo jàng juwen juzu amma amma naba'i banaas masoo ko jàng liir ko complètement masoo ko def te façon roman bu ne liir nga ko façon manuel bu ne liir nga ko war nga sa kër teg boo xam ne presque livre yi lañ ko liir ak a bari presque am na yoo xam ne liir nga leen liiraat leen programme yi xew ci télé bi yépp nga raatale nga am jotu lépp te amoo jotu sa té téereb sa sabbih isma rabbikal a'la ba naa sax masoo ko jàng yow ku mel noonu naka la mën na taxawe ay nit ne dañuy xeex ci diine ñoo xam ne ñoom diine leen jaral lépp yow nga ñëw di leen dal naan xoolal c'est fou là bien fait pour ñoom voilà na leen tubaab yu bombardé bañ xam dina baax ah. mooy lool ngeen leen di reetaan wala di reetaan naan non gars yi leen gisee ci télé bi ay ree may def quoi seen sikkim yi mel ni mbomb sa way mais xool leen mais gars yi sont bizarres quoi mais on ay suñu boroom nag ne naafiq yi wax ñi yépp falyadhaku qalilan nañu kekku ndànk de wal yabku te nañu xam ne dinañu jooy te dinañu jooy wal yabku nañu jooy kasiiran lu bari hmm. jazaan mu nekk pay bi ma kaanu yaksibun li nga xam ne moom lañ doon fàggu ndax al jazaa'u min jinsil amal da leen doon ree tey yéenay jooy ñoom ñu leen di ree waaw waaw loolu moo wàcc ci ñoom moo tax naafiq yi noonu la buñ ñëwee ci jullit ñi wa ida laqu alladina amanu wa ida xalaw ila shayatinihim qaalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un allah waaw ndax ñoom bu ñu dajeeg jullit ñi la ñuy def wa ida laqu alladina amanu qaalu amanna buñ dajeeg way gëm yàlla yi ne leen waaye yonent saa salaam wooteem gi mais mooy dëgg nañ la ubay abdullah ibn ubay ibn salul doon def hein bu yonent mi aleyhi salaatu salaam doon waaj a xutba par àjjuma day jóg waaw dafa amoon bërëb boo xam ne moom moom saa bu yonent saa kii kiiwee day taxaw wala bu waree wax dara fenn fu mu war a wax dara bu waree def discours fenn day jóg yeneen kii mooy ki nga xam ne moo gën moo bii wax moom ci moom la leen moom lañu yàlla yebal mooy ki nga xam ne suñu texe ci moom la ne na ngeen ko dégg nangeen ko topp daal di toog nag mais gars yi mais bu oxut xewee <laughs> gars ne noo xanaa kay sawaay du kii quoi mooy loolu mooy loolu wa ida laqu alladina amanu qaalu amanna ñu ne gëm nañ hein waaye wa ida xalaw ila shayatinihim bu ñu wéeteeg seen shaytaane yi nag lan la ñuy wax qaalu inna maakum dëgg-dëgg yéen lañ àndal de innama nahnu mustahzi'un bon lan ngeen ñuy wax jullit ñii seer yi ngaaka yi dinañ dem baleen di taxe koo yi waaye xam ngeen ne dañ leen doon nax waay moo tax dinañ gis ci taw Tawba yooyu lañ noonu ñu naan waaw waaye de uzun la quoi yeneen saa salaam moom moom dafa naïf subhaanallah loo ko wax mu dégg moom boo koy boo ko wax mu ne mu dëggal la ñu boroom ne uzunu xayri la de seen nar yi yëpp xam na ko waaw noppam bii dëgg lay dégg waaw te nag dangeen a foog ne seen seen nar yi yégu ko <laughs> allahu akbar xoolal kon imaam muy gaay dëgguñu ñooñ ñooy ñi nga xam ne ishtaru dalala bil huda ay way kon ñooñu fama rabihat tijaratuhum de wa ma ñoo jënde ah, fekk lëndëm ñu jënd lëndëm weccee kook leer waaw man baa nuuran bi duja fa sayandam fama rabihat kon de tonawut tijaaratuhum seen yaxant ba wa maa kaanu te mujj noo te xasuñoo nekk te dayuñu newuñu muhtadiina du ñoo xam ne ñu gindeeku lañ waaw xoolal imaam al-Waaqidi moom li wax hein imaam al-Waaqidi euh, nga ne ma xaaral yow waxoon nga di nga def taxrij bi ma ne la waaw wax nga dëgg wax nga dëgg xadiis bi xadiis bi imaam at-Tabaraani soloo na ko ah imaam at-Tabari it daal koy soloo imaam Abu Nu'aym daal dina koy soloo imaam Ibn Mardawey ñoom soloo nañu ko imaam Ibn Isxaaq gis nañ ni. mu jële ko ci sëriñam yi imaam az-Zuhri Abdullah ibn Abi Bakr Yazid ibn Ruman ak Asim ibn Umar ibn Qatada bi sanadin mursalin saxiix waaw naka noonu imaam al-Bayhaqi daal na koy solo imaam Ibnul Jawzi boo demee moom it daal dina koy indi ah. ba mu ko ndee ci zaadul masir mu ne imaam ibnul mundir daal dina koy solo ak imaam ibnu isxaaq ak imaam ibnu al bayhaqi ci ad imaam al qurtubi boo demee yii yépp indi na ko bi muy def tafsir bi indi na ko foofu imaam ibnu isxaaq moo ko solo kon sanad bi mursal la waaw ah imaam al waaqidi solo na xoola imaam al waaqidi li wax imaam al-Waaqidi mu ne bi nga xam ne ci la al-Jadd ibn Qays wax lii hein mu jële moom imaam al-Waaqidi ci sëriñam yi bi sanadin da'if bi mu waxee lii ne euh, awadan lii wala taftinni riwaaye imaam ibn at-Tabarani beeg Abu Nu'aym bi ak ibn Mardawey ñoom ci imaam Abdullah ibn Abbas lañ ko jële imaam ibn Abi Hatim waxuma ko de moom soloo ko ak imaam ibn Mardawey jële ko ci Seydina Jaabir ñu ne lamma araada sallallahu alayhi an yaxruja ila Tabuk qaala Jadd ibn Qays maa taqulu fi mujahadati bani al asfar fa qaala inni imru'un saaxibu nisa wa mata ara nisaahum aftatinu fa'dhan lii wala taftinnii fa a'rada anhu waaw fa qaala qad adhinnaa lak fa anzala allahu wa minhum man yaquulu dhan lii wala taftinnii ñoom seen càllale benn bi ci Seydina Abdullah ibn Abbas beneen bi ci Seydina Jaabir ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bëggee génn dem Tabuk dafa Al-Jadd ibn ko looy wax fii waxul jilaadi fii mujaahadati ci xare waa Banul Asfar mu ne man de nit laa koo xam ne moom boroomi jigéen laa de sama ñàkk muñ soxna tax na jigéen tax na ma am ci lu bari waaw waaw man nag boo may yóbbu foofu bu may gis mata ara nisa aw bu may gis seen jigéen ñi rek aftatin du dam bi ci fitna kon nag fa den li jox ma ndigal ma bañ a dem wala tafti nii te bu ma fitnaal di ma bu ma exposé gaaral ci fitna fa arada anu yonent ma ko ginnaaw du mooy ko waxaale jox nañ la ndigal xoolal imaam al al al-Waaqidi daa am lu yokk mu ne bi bi mu waxee lii fa jaa'a ibnuhu bi sanadin da'if fa ja'ahu ibnuhu abdullah wa kaana badriyan falaamahu fa qaala maa lii wa lil xuruuji fi rriixi wal harri shadiidi wal usrati ilaa banil asfar wa ana uxaalifuhum fi manzili afa axzuuhum wa inni caalimun biddawaa'ir fa axlada lahu ibnuhu wa qaala laa wallaahi walaakinnahu nnifaaq wallahi la yanzilanna fiika qur'aan fa daraba bi na'lihi wajha waladihi fansarafa ibnuhu wa lam yukallimhu fa nazalatil aaya Allah imaam al-Waaqidi mu nettali moom jële ci sëriñam yi bi sanadin da'if mu ne bi mu waxee lii moom al-Jadd ibn Qays doomam ji da ko dikkal di Abdullah ibn al-Jadd ibn Qays mu ne wa kaana badriyan fekkoon na Badr falaamuhu bi mu yégee ne baayam lii la wax nag mu ñëw nag bon pour wax baay ji daal ah lii nga wax nii nag waroon ngaa seet leneen loo wax wax dëgg yàlla moom sa ngànt gii nga fi joxe mooy du ngànt waaw ñépp xam nañ ni mbir mi yow <laughs> bàyyi sama <laughs> ngàntu jigéen nii la moo tax loolu loolu jar nga koo seetaat de loolu fa qaala léegi mu tontu doom ji nag maa lii walil xuruuj fi riix wal xar shadiid wal usrati ila banil asfar na ko hee waaye man lu may doyee di génn di dem ci tooy foofu nag fii lañuy waxi dëgg ndax <laughs> barrière bi li ñuy dóor mooy seen camouflage bi dañ koy dindi parce que seen doom la dañ koy yàpp te dañuy jàpp ne kii bu ñu fontoo waaw maay kilifaam mais bu demee ci biir nit ñi nag day wane beneen visage mu naan ko maa lii walil wal xar lan laay génn ci ci ci ci ci ci ngelaw li waaye yow mbooyo gi ngelaw lu tàng lii mbooyo gi wal xar eh, eh, lu ma ciy def lu may génn di génn war usrati ak mettit yi lu ma fiy def di génn di dem ilaa banil asfar di dem ci ci ci ci romain yi byzantin yi wayow man ñoom man nan laay xare ñoom te man ma xam bi dawaayir man xam naa mbir yi ni muy tourner ah waaw mooy mbir yi xam naa ni muy tourner waaw man ma xam problème yi daaira baye naxsha an tusibana daaira daaira dawairi xam naa leen mooy ñàkk geeg yooyu man duma jël sama bopp di ko sànni bu doon waxi tey dans la gueule du loup je ne suis pas fou mon fils écoute-moi bien je ne pas dans les dans, dans, dans cette dans chaleur aussi aussi terrifiante di dem foofu naan damay xeexi Banul Asfar waaw eh, xeex ak ñoom te man ma xam ne gaayoo yu saa yi man dinaa jël sama di alak sama bopp ci ñoom banul asfal bi mu ko waxee nag doom ji daal di koy wax wax ju gën a mu waxoon fa aghlata lahum nuhu doom ji lan la ko wax wa mu ne ko laa wallahi lii ngay wax nii yépp du dara wat naa ko ci yàlla wala kinnahu nifaaq du dara dul bàyyi naa lii ak naafiq kese la nag wallaahi na nga yëg wat naa ko ci yàlla ne la yanzilanna ka qur'aan wat naa ci yàlla ne sama borom subhaanahu wa taala dina wàcc ci yow alqur'aan loolu maa la ko wax yow sa lii nga fi def sa ngànt yi nga dem amoo dara looy wax yonent bi alayhi salaatu salaam nga naan ko bu ma fitnaa bu ma gisee jigéenu Bani al yi parce que man nii laa mel xam nga ne loolu demewul noonu doo dara yii ngay wax nii yépp voilà mooy nifaaq la rek naafiq ak naafiq ay tàngoor weeg daa tàng du ma sotti sama bopp loolu lépp waxi naafiq kese la loolu ak naafiq la tudd wallahi wat naa ci yàlla la yanzilam na de wat naa ne dina wàcc fii ko ci yow qur'an alquran yàlla dina wàcc alquran ci yow subhaanahu wa taala lan la ko tontu fa daraba bi naalihi wajha waladihi fansarafa ibnuhu wa lam yukallimhu fa nazalat al aaya bi ko doom ji waxee loolu nag mu mer jël dàllam dóor ko ko ci xar kanam gi tël waaw doom ji dem new fa di jaru ko doom bàyyi ko fa walam yukallimhu waxaatu ko dara waxu ko dara après fa nazalatil aaya ci la aaya biñ la wax wàcc waaw wa minhum wa minhum man yaqulu li wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin suñu boroom wàcce loolu suñu boroom wàcce ay bopp am na ci ñoom ñu naan per waaye jox ma ndigal ma bañ a dem waaye parce que man lii wa tax de waaw walla taf ci nii bu ma fitnaal waaye ñoom dañ nee nañ fitna la ñuy daw ala amul waawee fil fitnati ci fitna nag saqatu lañ tàbbi waaw di jéem naan damay bañ def bàkkaar bal tàbbi ci lu gën garaaw te loolu lépp dëgguwul woon ci moom walla iyaazu billaah kanta imaam ibn Hisham rahmatullah alayhi daf cee yokku dara mu ne wa haddathani thiqa bi sanadin dégg nga déggal sanad wa haddathani thiqatu amman haddathahu an Muhammad ibn Talha ibn Abdirrahman an Ishaq ibn Ibrahim ibn abdillah ibn xaarisa an abiihi an jaddihi mu ne moom imaam ibn hisham wa xaddatani siqatu te nettali na ma asiqatu koo xam ne am naa ci moom kóolu ci ku wóor ki waaw waaye waaye loolu dëgërul ab càllale waaw am man xaddasa non seulement moom kooku waxul kan la mubham am man xaddasa mu jële ci ko ko nettali muy dë majhulaani ñoo xam ne kenn xamuleen ñoo xam ne kenn xamuleen waaw mooy ñaari majhulaani moo tax càllale bi wérul an Muhammad ibn Talha mu jële ci Muhammad ibn Talha ibn Abdurrahman an Ishaq ibn Ibrahim mu jële ci Ishaq ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Haarisa an abiihi Abdullah ibn Haarisa jële ci baayam di Haarisa non e, Ibrahim mooy ci seen maam waaw Isxaaq ibn Ibrahim ibn Abdullah ibn Haarisa an jaddi qaala balagha rasuulullah sallallahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anna naasan minal munaafiqiin yajtami'uuna fii bayti Suwaylim al yahuudi waaw mu ne ñoom sëriñam yi bon ñu ngi tàllale bi wérul mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa am information bu ko dikkal xabaar ginnaaw bi mu yëglee mbir mi gis nga naafeq yi ñu ngi liggéey waaw activé nañ seen réseau yi moo tax munaafiquuna yi fii kulli waqtin wa hiin dañuy active seen réseau yi bu bu bu bu sharia taxawal dara laa ilaha illa ñu tëb mel ni ñu jëfur ngir fexe lépp ba mbir mi du àntu du dox waaw nee na gaa yi yonent mi aleyhi salaatu salaam daf koo jote këne anna këne ay nit minal munaafiqiina bokk ci naafiqii de yajtami'uuna fi bayti suwayliminil yahuudi daje nañu kër benn yahuud buñ naan suwaylim waaw ñoo yem waaw ñoo yem ndax buur yàlla moo dàq ci naafiq ak ngëm yàlla waaw gëmuñu dara wama hum bi mu'minuun wama hum bi mu'miniin yuxaadi'uuna allaha walladina amanu waaye wama yaxda'uuna illaa anfusahum wama yash'uruun suñu boroom moo dàq ni ñii moom gëmuñ yàlla naafiq yi buñ ñëwee naan gëm nañ waaye gëmuñ tus di jéem a nax di jéem a dribble di jéem a naxaay nee na ay nee na ñëy di nax buur yàlla ak ñi gëm yàlla wax xamuñ ne jamono jooju noonu ci la ñuy seen bopp mais nag yëguñu ko yëgaguñu ko ñu daje seen kër benn mbokk boo xam ne ñoo bokk pas-pas di bañ lislaam muy ab juif bu bon buñ naan suwaylim al yahud yi mu ne wa kaana baytuhu inda jaasum te këram mu ngi ne woon jaasum ab bërëb la rek yu an-naasa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk seen daje boobu seen réunion boobu exceptionnelle extraordinaire des naafiq plus leur copain quinze di juif yi amul woon daal loo xamante ne moom lañ bëggoon a def mooy yu an-naasa an rasulillah sallallahu alayhi di lan di fexe daq nit ñi ci yonent bi alayhi salaam waaw mooy nañ ko sori ba waaye ci xaswatu Tabuk bi daal nañ ko isolé bu bu ñu bari génn ànd ak moom de waaw ba yonent ma saa saam yëgee mooy surtout seen biir biir bu fi kenn ci ñun nañu fexe ba bu kenn ci ñun dem mais est-ce que loolu dinañ ko loolu sax mooy eh, kii bi wérul càllale bi wérul mais dinañ gis ne naafiq yi Tabuk dem nañu sax ba àgg ñenn ñi ñoom moo tax naafiq lu naqaree détecté la waaw parce que il se camoufle camoufle moo ci ay waaw moo ci ay même bu dee nañ gis seen chef bi li muy def après Abdallah ibn Ubay moom ñëwagul ñii ñépp mooy seen mooy seen maam mooy seen kilifa waaw wal iyaadu billah gaa yi ñu daje foofu yusabbituuna an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di fexe nit ñi dàq nit ñi ci yonente bi alayhi salaam bu ñu fi jege fii ghazwati Tabuk bu ko kenn fexe daal bu kenn nañ fexe daal nu mu gën am moyen de personne yu koy ànd ak moom ci xeex bi ñu def ba koy nente mi alei satu salaam yégée ne ñu ngi foofu fa ba'atha ilayhim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tal Talha ibn Ubaydillah fii nafarin min ashaabi waaye càllale bi wérul mooy xew-xew bi lii du lu ñu naan lii amoon naa dañ koy nettali parce que imam Ibn Hisham moo ko nettali mais wérul mooy bu ci bu ko def argent comptant de voilà <laughs> voilà buñ la nee wérul rek jeex na mooy yow yaa mooy loolu lay jariñ taxriij bi loolu lay jariñ buñ la nee lii wérul mooy waroo ko def argent comptant yonent bi aleyhi salaatu salaam yónnee ñoom Talhat ibn Ubaydillah Talhatul xayr boroom mu yónni fa Seydina Talha anhu ahadul mubashirina bil mubashirina bil janna fii nafarin min ashaabi ci mbooloo ci saxaabaami radiyallahu ngir mu dem mu jiite mbooloo moom wa amarahu an yaxriqa alayhim bayta suwaylim mu digal leen ne bu ngeen demee këru suwaylim na ko taal fa ñu daje rek foofu fa nekk taal leen ko waaw fa fa'ala talha faqtahama ad-Dahhaak ibn Khalifa min dhahri al-bayt fankasarat rijluhu waqtahama ashaabuhu fa aflatu nee na bi Seydina euh, Talha ñëwee ak ñi àndoon saxaaba yi radiyallahu anhum yonent bi sallallahu alayhi digal leen neen bu ngeen demee ngeen taal kër googale fa ñu ne nee na Seydina Talha ñëw ñu daal di taal foofale bañ ko defee rek gaa yi tëbandoo bi safara si jëb rek ñu tasaaroo ku ñu naan ab Dahhaak ibn Xalifa daal di tëb bi muy tëb rek ci kaw di yéeg ci ci kër gi ngir wadd ngir wàcc gaaw gaaw miir yi daw sute fan rijluhu tànkam daal di damm waaw waqtaxama daal di na bërét asxaabuhu ña nga xam ne ñooy ña nekkaloon di naafiq ya fa aflatuuñu daal di rëcc waaw fa qaala daxaaku fi daalik nee nañ si daxaak nag daal di wax ay bayt nag ci lii nekaadat wa baytillaahi naaru muhammadin yashiitu biha ad-Dahhaaku wa ibnu Ubayriqi wa dalaltu wa qad tabbaqtu kibsa Suwaylimin anuu'u ala rijli kasiiran wa mirfaqi salaamun alaykum laa a'uudu limithlihaa axaafu wa man tashmal bihi nnaaru yuhraqi ñu ne ad-Dahhaak ibn xalifa mu ne mu def ci ay veer bi mu tëbee di daw na bëre tànk ba dam mu ne kaada tuuti kon wa baytillaahi laat naa ko ci néegub yàlla bi di kaabatul musharrafa zaadaha llahu sharafa naaru muhammadin tuuteet kon kaadat naaru muhammadun muhammadin yashiitu biha ad-dahaak tuutee des mu taal ad-dahaak lakk ci yashiitu ad-dahhaaku bi naari muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tuutee des safara soosu yonentu sallallahu alayhi wa muhammad yónni woon ñu taal ñu ko tuutee des ad man ad ma lakk ci ak ubayriq ak ibnul ubayriq mu ne wa ba ma nee nii rek dama ne barat mujje wa qad tabaqtu kibsa suwaylimin ma daal di yéeg la nga xam ne mooy néeg su ndaw waa bu suloy suwaylim këram gu ndaw ga ñu daje woon ca laa yéeg rek bërit anu u ala rijli kasiran wa mirfaqi ma mujj nag di sori di daw fekk sama sama sama dam sama tànk bi damm na ba ma sotee ci suuf waaw wa mirfaqi ak sama sama avant bras bi waaw mooy conc bi mirfaq bi conc bi damm na mu ne nag salaamun aleykum aywa yal na jàmm nekk ci yéen jullit ñi laa a'udu misliha dootuma def lu mel nii di ah tuub naa ci sama naafiq gi ma doon de bay comploter conspirationniste contre jullit ñi lool de moom dootuma ci dellu de axaafu ragal naa waman tashmal bihi naaru yuhraqi képp koo xam ne safara si fees na ko wër ko daj ko kooku yuhraqa kooku nu mu dee lu mu fu mu jaar dina lakk dinañ ko lakk waaw waaw kon naafiq yaa ngoogu de imaam ibn Isaaq mu ne rahmatullahi alayhi ñii rek mu ne wa jaa al mu'adhdhiruuna min al a'raab fa'tadharu ilayhi falam ya'dhirhum Allahu ta'ala imaam ibn Isaaq mu wax nag ci sanad boo xam ne boobu moo ko waxal boppam nee na wa jaa hul mu'adhdhiruun ginnaaw ñii comme que yonent mi aleyhi salaatu salaam bi muy woote yemul fii rek dafa yónnee même am na riwaay imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi nee na yónnee na Makka waaw ngir yëgal leen xare bi mu war a dem ngir nañ ko waajal waa Makka tamit waaw mu yónnee fa ay nit hmm, ngir nañu gaaw nu ñu gën a gaawe ngir waajal waa Makka it nañu waajal ngir ñëw fekk effort de guerre bii non yónni tamit ci kaw gi ku fi jullit rek ñu yëgal la mbir mi ne xare bi Tabuk la yonent ma saa di waaj a dem looloo tax imaam ibn Sa'd ne wa jaa'ahu al-mu'adhdhiruna léegi nag kaw yi nag ba leen information que ne yonent saam a ngi waajal ab xare ci ta tàngooru tar wi en plus simaar yi ñor. tàndarma yi ñor nga xam ne nekk ci ci ci ci ci ci ci ci ker gi rek dinaan ndox mu sedd ko yooyu tàndarma rek a baax waaw ñu lay raayal sa koll ak yooyu rek a baax ñu yëg loolu rek kaw kaw yi daal di ñëw nag am ñu ñëw ci ñoom ah pour ñaan daal ne yonent saa salaam bon tey nga ñoo jox ndigal ñu nit ñu bañ a dem quoi ñun daal sa xare bii xam nga kaw ga rek waaw ak yi tëy falam ya'dhirhum Allah waaye suñu boroom mayu leen nanguwul seen ngànt yooyu ñu doon joxe waaw imaam ibn Sa'd nag mu ne waqad dhukira li annahum nafarun min bani Ghifaar mu ne tuddal nañ ma ne ñooñu noonu ñëwoon ci arab yooyu benn mbooloo la ci waa banu Ghifaar waaye riwaaye bi it daldi wuy lu wér daldi wul wér léegi kon lii ci gàttal mooy côté naafiq yi ak ñi nga xam ne fi qulubihim marad waaw mooy lii lañu réagir ci woote gi yonent bi aleyhi salaatu salaam woote yëgal nit ñi ne nañu waajal ngir ñu dem xare ji li ghazwir ruumi ak waa byzantin bi waa byzance voilà lii lañ fi wane alquran wax leen lim leen di wax dévoiler leen après waaw dénicher leen léegi nag bii di ñëw insha allah ñu gis côté way ngëm yàlla yi ñoom ana nan def ah ñi nga xam ne ñoom dañoo gëm yàlla summa lam yartaabu ta way aji ngëm yàlla dëgg-dëgg yi te sikki sàkkaw ñoom ana nan la ñuy dox doxale lan moo noon seen réaction ci woote bi yonent bi alei satu bi yëgle bi mu leen yëgal ne day waajal ngir xare ji banul asfar ñoom ci côté waxu naafiq yi ñoom ana lan wax ñoom